أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة نوح suñu boroom tabaraka wa taala kon ginnaaw bi nga xam ne leen gis suuratul jinni tey ñu war a gis saar bi ci tegu saar bi nga xam ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala tuddee sayyidina Nuux alayhi salaatu wassalaam di yonent bu mag boobale salawaatullahi wa salaamuhu alayhi saar bii nag Makka la wàcc boobale maana zaadaha Allahu tashrifan wa takrima suñu boroom bi tàmbali mu ne bismillahir rahmanir rahim mu ngi tàmbale ci boroom bi nga xam ne moo fees dell ak yërmande te yërmandeem yaatu mu ne inna arsalna nuuhan ila qawmi mu ne inna ñun borom bi tabaraka wa taala arsalna ñoo yónni woon nuuhan ki nga xam ne mooy yonent bi ñu naan nuux alayhi salaatu wassalaam ilaa qawmihi ci ay ñoñam an andir qawmaka dan laa ko yónni ba ma ko waxee dama ne ko demal nga xupp sa ñoñ ñi ndax kat ñoom weddi yàlla gag bokkaale diñ nee tar na min qabli laata an yaatiyahum mu leen di dikkal azabun mbugal alimun gu tar qaala bam demee wax na la ma ko wax loo de qaala mu dem na leen yaa qawmi yee yéen samay ñoñ inni man nuux de lakum damale ñeel naa ñeel naa leen nadirun mubin ñeel naa pour yéen nekk naa pour yéen nadirun xuppaatekat mubinun bu leer ani abudullah li ma leen di woowe mooy ne na ngeen ragal na ngeen jaamu seen borom tabaraka wa taala jaamu leen ko wattaquhu te ngeen ragal ko tey topp ay tereem tey sori ay ay ndigalam tey topp ay ndigalam tey sori ay tereem wa ati'un ngeen topp ma man nii mu leen booleel bu ngeen ko defee da yaghfir lakum min dunubikum dina leen jéggal min dunubikum nekkul ne ci seen bakkaar yi déedéet mooy ne min bayaaniya la day leeral rek waaye mooy yaghfir lakum dina leen jéggal min dunubikum seen bàkkaar yépp la leen di jéggal wa yuakhirukum mu daal di leen fi yéexe may leen ak dund bu xaw ak gudd ilaa ajalin musamma ba kerab waa bu ko neexee mu daal di leen fiy jëlee inna jalallahi na ngeen xam ne nag déxalab boor yàlla mooy dele bu ci teg idaa jaa mooy bim ne moom jamono jim ne bés bii la diw di faatu wala la xeet bii di jeex ci kaw suuf dele boobu déxel boobu bu ñëwee laa wax xaru kenn manu koo puus di ko repousser di ko yéexal law kuntum ta'lamuna nem nekkoon nem nekkoon ngeen ñoo xam ne ñu xam borom bi ngeen de qaala suñu boroom ne qaala moom Nuux alayhi salaam mu ne leen muy naaw bi leen woowee faale wu ñu ko dina wax ci biir nan lañ doon def du Seydina Nuux ne rabbi e yow sama boroom mi ma yebal ci ñoom inni man kat dëgg-dëgg daawatu qawmi woonaa samay ñoom ñii nga ma yebal leen guddi wa nahaaran ak bëccëg daal di moom daal guddeeg bëccëg maa ngi leen di woo ngir ñu jaamula falam yazidhum waaye yokku leen du'a yi sama woo gi ma leen di woo daal mel na ni daal ñoom da leen di yokku illaa firaara mooy daal dafa mel ni daal saa bu ma leen di gën a woo ñoom lim leen di gën a yokk mooy ñu may daw ñoom daal dafa mel ni xanaa man peste laa ñoom daal noonu lañ ma jàppe bu waa bu ma leen di woo ñu may gën a daw nu ma leen di gën a woo ñu may gën a ndaw wa inni mooy mu ngi jàmbat waaye jàmbat baax na waaye booy jàmbat jàmbatal sa boroom tabaaraka wa lu si noo nit moom dañ lay xamal waaye du ñu la fajal de noo tax loolu jàmbat lu baax la waaye bu dee ne boroom bi ngay jàmbat mu ne wa inni tamannu kullama alayhi salaam kullama da'awtuhum saabu ba leen woowee ni taghfira lahum ngir ñu génn ci seen bakkaar yi génn ci seen shirk ci seen bokkaale yi nekk ay jullit bu ko defee nga jéggal leen ja'alu asaabi'ahum fi aadanihim léegi àgg nañ ci yow borom bi foo xam ne dootuñ ma sax déglu dañuy jël seen baaraan yi sañ ko fii aadaanihim ci seen nopp yi ngir bañ maa déglu wastasaw thiyaabahum ñu teg ci ne non seulement dootuñ ma déglu waaye daal li ñuy def nañ fexe man bi ma gis sax man damay man daal mel ni ku dañ maa gaafal dañuy jël wastasaw thiyaabahum jël seen yére yi muur ko seen xar kanam yi ngir bañ maa gis wa asarru ñu daal di wëy daal di continuer ci ci bokkaale gi nga xam ne moom lañ ne wastakbaru istikbaara ñu rëy rëylu ak rëy rëylu ne duñu génn ci kéeféer duñu ne summa ginnaaw gi inni man nu alayhi salatu wassalam da'awtuhum woo naa leen jihaara woo naa leen ci loo xam ne lu bir la summa ginnaaw gi inni jihaaran mooy naa leen ci lu bir summa inni a'lantu ginnaaw gi it naa leen ci loo xam ne dama ko wax ci kaw mooy ne mooy ne bu ne daal woo naa leen mooy gàttañ lu ma ci lenn man daal wax naa ca kaw ngir ñu dégg ma summa inni a'lantu lahum ma leeral leen wax leen ci kaw ne leen borom bi moo leen moo ma yónni moo wax ngeen gëm ko wa asrartu lahum ñenn ñi sax biirale nag ñoom wax ko ci secret ku ne ñu bari ci ñoom ku nekk daanaka daal dinaa gisee yow dem sa fekk la sa néeg fekk la sa kër wax ak yow ci njekk ak teey waaye faala wuñ na fa qultu wa ma demee nag lii laa leen doon wax naan leen istaghfiru rabbakum ñaan leen jéggal seen borom innahu ndax seen borom kat kaana nekkoon na du den di nekk ghaffara aji jéggalaa kooni bàkkaar la lu seen bàkkaar màgg bu leen toog nay borom bi moom dootuñu jéggal déedéet da ngeen xam ne seen borom boobale bu ngeen ko jéggaaneen jéggal nangoo ñëw ci buntam yursilis samaa alaykum midraara wàccal li nga xam ne mooy asamaan ay ndox yoo xam ne yu barkeel yu tukkee ci asamaan yu bari di dotteeku di ñëw te du leen yàqal wa yumdidkum mu daal di leen tëbb tëbb bi am waalin ci ay alal wa baniina may leen ay alal yu bari wa baniina ak ay doom wa yaj'al lakum te dina leen defal bu keroogee bu ngeen ko gënee jannaatin ay tool yoo xamante ne nii fii ci àddina waaye dina leen defal ay tool yoo xam ne àjjana gëm leen di dégg wa yaj'al lakum anhaara fii ci kaw suuf dina leen fi defal mooy ay tool yu natta baax ngeen di am wa yaj'al lakum anhaara mu defal leen ay sew ne ay ndox yoo xam ne ci ngeen di man di arroser seen tool yi am ay système d'irrigation yu baax yoo xam ne yooyu yëpp borom bi dina leen ko defal dootu ngeen ñàkkati ndox de maalakum suñu yoram suy naa noox ne leen moo yéen lan moo tax malgré li ma leen di woon yii yëpp laa tarjuuna lillaahi waqaara yéen amu ngeen benn yaakaar ci borom bi que ne bu ngeen ko gëmee dina leen defal yiiw lan wootee ba tamit amu ngeen yaakaar gëm te jàpp ne bu ngeen ko weddee ragalu ngeen seen borom lan moo tax ba ragalu ngeen seen borom que bu ngeen ko weddee weddee dina leen mbugal waaw amu ngeen benn wette boo xam ne bu ngeen jox seen boroom lan moo tax yéen ba du ngeen jaamu seen borom yéen sama nit ñi waxat te dëgg-dëgg kat borom bi xalaqakum mooy ki leen bind atwaara jaare leen ci ay étape ngeen jóge ci ay étape jóge ci étape ba ngeen newee seen biiru biiru ndey ya commencé di dox ba ni ngeen di nekkee ay pas loolu lépp borom bi moo leen teg ci yoo yële waaw ci leen defal lool lu tax manu ngeen koo jaamu te moo leen bind def leen ci étape yooyu te bu ngeen génnee àddina mu yóbbu leen barzax ginnaaw bi mu yóbbu leen yawmal qiyaam yóbbu leen aljana wala safara ci gëm booy dem àjjana ci gëmul nag moom te safaan ba lay jëm alam taraw kayfa xalaqa allahu sama samawaatin tibaaqa mu ne mooy waa ñoom xanaa ñoom gisuñu mooy borom bi di wax ne waa ñoom li tax ñuy weddi te gisuñu borom bi xooluñu li borom bi bind loolu doy leen kéemtaana ngir ñu gëm ma kayfa ana naka xalaqa la bind allahu borom bi tabaaraka wa taala teg tabax teg sab'a samawaatin juróom ñaari asamaan tibaaqan ñu nekk ay tabax yu tegaloo wa ja'ala al-qamara fiihinna nuura mu jël leer yi def ko muy leer goo xam ne lampe bu leer nekk loo xam ne lu leer la wa ja'ala ash-shamsa bu bëccëg gotee mu daal def jant bi siraajan muy lampe boo xam ne bu nee di raji kenn soxlaatul di taal courant wala di taal sondeel wala lampe tempête de wallahu te borom bi tabaaraka wa taala ambatakum mooy ki leen saxal minal ardi nabata moom moo ki nga ne moo def ngeen juddu daal di leen juddu daal leen génn ci suuf si mooy moom de nit ñi bari ci kaw daal di fiy bari di nga xam ne di juddu di dem moo leen defal loolu yéen waa kër yonent Yàlla Nuux ak nit ñi fi ne yépp summa ginnaaw gi nag bu leen génnee ba ngeen nekk ci kaw suuf yu'idukum moo leen di delloo fii haa ci biir suuf ku faatu nan la ñuy def bu mbokk yi dañ koy waajal gas ba mu xóot ñu dugal ko ci biir kon moo leen di delloo ci biir suuf wa yukhrijukum bu bu bu yawmal qiyaam ñëwee nag ba mu war leen a dekkal mu dekkil leen ixraaja génn leen ci biir suuf ak génne